Yahya ibn Sharaf an-Nawawi ad-Dimashqi ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi Riyadu s-Salihin min kalaami sayyidi al-mursalin alayhi wa alayhim afdalu s-salatu wa s-salam fi al-bab as-sabi' wal-khamsin ba'da al-mi'a فأما الأدعية المأثورة بعد التكبيرة الثالثة فمنها kon fii lañu yemoon ci suñu jotaay bii ñu génn ñu ngi woon ci garab ci chapitre ci kitaabu iyaadatil marid chapitre cent cinquante sept muy téeméer ak juróom fukk ak juróom ñaar bunt bi wax baabu ma yuqra'u fi salaati ala al janaza bunt bi wax li nga xam ne moom lañuy ñuy tari di ko jàng la nit ki di tari bu dee day jullee néew ci jullee néew lañ ci tari al imam defoon na benn ma mbëstal rahimahullah benn introduction alhamdulilah doon wax niñ koy defee julliñ néew niñ koy defee kene day kabbaar ñeenti kabbaar daal di wax a'udhu billahi minash shaytanir rajim ci kabaar bu njëkk bi daal di jàng li nga xam ne mooy fatihatul kitab ginnaaw gi mu daal di ka ñaareelu kabbaar julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa ginnaaw gi mu daal di kabbaar ñetteelu kabbaar daal di ñaanal jullit ñi ak néew bi daal di koy euh, ñaanal sellalal ko ñaan moom néew bi ak jullit ñi léegi nag euh, ginnaaw loolu euh, mu def ñeenteelu kabaar bi mu ñaan du sëlmal ci saase waaye mu neen mu nafa xaarandi daal di sellalal ñaan nga ki nga xam ne mooy néew bi nga xam ne moo génn àddina Euh, te bokk ca yam ko doon laa ñaana allahumma la tahrimna ajra wala taftinna ba'da waghfir lana wala te loolu mooy xadiisu ki nga xam ne mooy Seydina euh, euh, ibnu abbasin radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma mooy xadiis boo xamante ne Seydina al imaam ibnu abbasin radiyallahu taala anhu moom moo ko solo Euh, rahimahullah radiyallahu ta'ala anhuma al imam al hakim moo ko génne hadis boobule euh, moom yu na allahumma fekk ab abwa la woon quoi sayyidna ibn abbas dafa julee néew al abwa muy bërëb bu siiw boobu mu daal di kabbar tari fatiha yëkkati kàddoom ci kaw ba nit ñi dégg ko ginnaaw bi ñaareel bi mu kàbbaar julli ci yonent pare ñetteel bi mu kàbbaar ne allahumma hadha abduk ah lii mu ne di ko soloo ci yonent bi ne da koo def allahumma summa salla ala ginnaaw gi moom mu allahumma hadha abduk wa ibnu ubaydik wa ibnu ubay asbaha faqiran ila rahmatik fa anta ganiyun an adabihi in kaana zakiyan fazakkih wa in kaana muxti'an faghfir lahu allahumma la tahrimna ajrahu wala tudillana ba'dahu ginnaaw gi mu kabbaar ah, après daal di dem ne ya ayyuhan nas inni lam aqra alayha ay jahran illa li ta'lamu annahu sunna comme niñ ko gisoon al imam ne woon loolu bokk na ci nga xam ne ñooy yi gën yoo mën a tànn nga wax ko te ngay guddal e, ñeenteelu rakka boobu ñeenteelu am du rakka e, mooy e, arkamul sujud waaw taxaw kese la kabaar boobale nga def ko comme ni ko niñ rote ci xadiisu sayyidina ibn abi awfa radiyallahu anhu léegi moo waxoon nañ la masala yooyu gisoon nañ ci l'essentiel am na yoo xam ne nag vraiment gis nga dañ ko gàttaloon parce que euh, temps bi ak suñu côté la woon ñu gàttal ko xool rek li imaamu Nawawi wax ak al imaam Ibnul Munzir sinon masala wop bu gudd la masala yu gudd la euh, am na yeneen wax ci wàllu est-ce que kabaar euh, ci néew ñeenti kese la wala juróom wala ñett yooyu yëpp waxoon nañ la amoon na juróom ñaar ah, ba neuf yooyu yëpp am na voilà léegi bon boroom xam-xam yi na la wax ne ijmaa bi daa mujj fasu ci ne ci ñeent ak hadis bi nga xam ne dane kër ibn ma ibn Mas'ud euh, Abu Mas'ud lañ daje woon euh, saxaaba yi Seydina Omar radiyallahu anhu dajale saxaaba yi ñu daal di d'accord ci ne dañuy yem ci kaat yi waxoon naa la loolu tekkiwul ne loolu ñoom ñëpp ci lañ yem pa après parce que Seydina Ali ibn Abi Talib jullee na Seydina Sahl ibn Hunayf daal di kàbbaar ci moom lu ëpp ñeent voilà comme niñ la ko waxe woon te waxoon nañ la waa Badar ñu doon def ak ñi nga xam ne ñoom ñoo fekkewul Badar ci saxaaba yi ak ñeneen ñi nga xam ne dañu saxaaba te loolu mooy bi mu xalifa kon loolu lépp nooy lu mën a nekk la kabaar yooyu ëpp ñeent mën naa nekk waaye dafa mujj li tax boroom xam-xam yi naan ijmaa mooy finalement wax yi ci loolu la mais am na yeneen i wax yoo xam ne boo demee ci saaxibul la al imaam ash-Shawkaani kitaabul janaa'iz boo fa demee pour yaatal mas'ala bi dama lay dénk nga dem foofu ci baab numéro 22 bi baabu adadi takbiiri salaatil janaa'iz boo fa demee di nga fa am loo xamante ne nii lu yaatu la ñun nag moo yaatal taxuñu woon jóg te euh, mas'ala boobu après bon euh, gis nañ li imaamu Nawawi wax en général bon gis nañ l'essentiel mais am na yeneen i wax yoo xam ne yenn yu jëlee ci Seydina imaam Ahmad. rahimahullah que ne nit ki du wàññi ñeent waaye du yokku set voilà am yoo xamante ne ci Bakr ibn Abdillah al-Muzani mu ne waa ji bu mu def lu mu lu a tuuti luy jullee néew lu gën a tuuti ñett waaye bu mu yokku ci li nga xamante ne nii mooy juróom-ñaar voilà ak yeneen yoo xamante ne nii euh, Ibn Mas'ud rahimahullah wa radiya anhu lañ ko jële mu ne takbiir yi daal neuf neuf la wala sept wala cinq wala quatre te nag yow nag bu dee nag da ngay ñëw di am ku lay jiite wa kabbir maa kabbaral imaam ki lay jiite julli ñëw li mu def defal bul ne noo man sama mazhab du loolu ah. ah non ñu ne ijmaa quatre la moom mu def cinq man du ma def ah non topp ci rek voilà <laughs> loolu mooy li gën a dëgër sinon am na yeneen wax yoo xam ne gannaan la bu baaree ñeent yi bu ko topp lu ëpp loolu bu ko topp waaye loolu. naa euh, euh, innamaa ju'ila al imaam li na bi te yii dàqantewul voilà waxoon nañ la mafhumul adad la. tamit moo yooyu dàqantewul euh, loolu la te suy naanas gisoon nañ moom nga xam ne am na riwaay yu ne moom ñett la ko jàppoon même bu dee benn bi dafa juumoon ñu wax ko ko mu daal di départ mais am na woo xam ne dañoo ñëw al imam Ibnul Munzir ne ko waa diwkat dafa jullee niiw kabaar ñetti kabaar suy naanas ne waaw léegi kabaar yi xanaa du ñett rek <laughs> waaw mooy yooyu lépp ay euh, Euh, ixtilaafu euh, tanawwu la waaye du ixtilaafu tadaad voilà mooy wuute la boo xamante ne kii niñ koy defee façon bi ci la amee wuute waaye tekkiwul ne bii daa euh, xëccoo daa daa wuuteeg bële bu bu ñu nekk ci yooyu xadiis yi ci wér jóge ci Yonent bi alayhi salaatu wa lu nit mën a doxe la waaye nag sauf ko daa fekk ijmaa finalement boroom xam-xam yi dañoo dëppoo daanaka fépp foo demati léegi ñoom ñu dëppoo ci ñeenti yi nga xam ne mooy ñeenti. kabbar yooyee wallahu taala alam al imam al hafiz an-Nawawi bo ah, ah, mel na ni am na masala buñ fàtte woon mooy si boobu foog naa waxuñu ko mooy waa léegi parce que quand même yi yow neewoon nga eh, bon julleey néew julleey néew julleey néew waa léegi julleey néew moom daa soxla am njàppam diit yeneen waa répété waatal wala non xam nga loolu mooy bokkoon na ci boo fàttale ko ci masala yi nga xam ne moom lañu waxoon waaw mooy julley néew est-ce que loolu nit ki da war a jàpp wala déet waaw loolu euh, euh, boroom xam-xam yi rahmatullah am na wute bu ndaw waaw am na wute bu ndaw moo naa ko mel al imaam an-Nawawi ah eh, imaam al borom Saahibul Fath rahimahullah di al imaam al-Haafiz Ibn waxoon nañ la xadiis bi nga xam ne ñi nga xam ne mooy ñaari wax yi leen dafa am ñu ne te loolu mooy jamaahirul ulama ne jullee néew kay eh, dafa laaj jàpp kay comme julli yëpp ah. parce que jullee néew yeneen tubaab saa saa moo ko tuddee julli sallu ala saahibikum mooy la nga xam ne noonu la doon def euh, ci xadis Seyna Jaabir bi mu doon wax Seyna Abu Qatada dinañ ñëw ci bon xadis boobu do réellement la imaamu Nawawi indi ci côté fay gaaw a fay bor ci biir naa dina mais bu approprié woon la foofu waaye xam naa buñ ci àggee dinañ ci wax Seyna Jaabir radiyallahu anhu mu ne yeneen saa salaam bu njëkk bu njëkkaan Medina ku génnoon àddina da doon laaj ndax am na bor boo amee bor. du la jullee mu ne jullee leen sallu ala saahibikum waaw bu dee amul bor nag moom mu jullee ko waaw ba Seydina Abu Qatada am koo xam ne dafa génn àddina yeneen saa salaam laaj ndax am na bor ñu ne waaw mu ne sallu ala saahibikum nee na ma yërëm ko nag ma ne yeneen man nga koo man maay res bor bi mu ne ko yaa ko res yaa ne waaw mu daal di koy jullee le fait que yeneen saa dafa jullee julli ñëw moo ko tuddee salaata sallu mooy julli leen. te comme que gisoon nañ ci xadisu imaamu Tirmidi bi te mu ngi tamit ci euh, Sahih imaam Muslim mooy premier xadis bi nga xam ne moo nekk ci mus euh, sunanu euh, ak dal jaami'u jaami'u Tirmidi rahimahullah di sunanam bi laa yaqbalu llahu laa yaqbalu laa tuqbalu salaatun bi ghayri tuhur wala sadaqatun min ghulul loolu la waaw ñoom ñu ne loolu day wane ne kon lii la ndax borom bi du nangu salaatum bi benn julli bi ghayru tuhur ba la ak laab même bu dee ne xadiis boobu noonu partie boobu am na lenn ci borom xam-xam yu naan mais attends parce que kat <laughs> est xadiis bii mooy tegtal bu dëgg-dëgg buy wane ne euh, euh, ku julli euh, te jàppoo sa julli baaxul est lii mooy xadiis bii dëgg-dëgg mooy tegtal bi lu tax ñu ne parce que d'accord nañu ne. Euh, euh, comme hadis bi sallallahu alayhi wasallam ne euh, kii al abdul abiq ki nga xam ne dafa fugitif la jaam la boo xam ne dafa jóge kër ka ko moom daal di daw kooku bu jullee yàlla du ko nangu est-ce julleem baaxul julleem ndax ci fiq ma saxa jàpp naa bu jàppee julli def li ñuy war lii wane ne julli ju baax yi def na ko ci biti kooku dañ naan kii julleem wér na waaye est-ce que ko nangu yeneen saa sallam nee na yàlla du ko nangu waaye ki nga xam ne daa jël alal ju xaraam dem ci aj defi aj gi yooyu yooyu est ce que dañ naan kii ajul dañ naan aj na waaye est ce yàlla dina ko nangu yàlla du ko nangu ndax laa laa yaqbalu allahu inna allaha tayyibun laa yaqbalu illaa tayyiba voilà gisoon nañ ko fi yàgg fa gé si waaw te tamit laa tuqbalu salatun bi ghayri tuhur voilà wala sadaqatun min ghulul benn euh, julli yoo xamante ne yàlla du nangu julli yoo xam ne àndul ak làpp waaye du nangu benn saraxe benn euh, œuvre de bienfaisance boo xamante ne ci wurut naxaate woraate ci nga ko jële daal di ca alal joojee daal di ñëw naan da nga ciy jaamu yàlla te kii alalu sàcc la sàcc ba pare dem ci màkka yow kooku bu demee def pon ci aj yëpp kooku ci biti nii fiqement duñ ne waa ji ah, ajam baaxul dañ naan wér na waaye rek yàlla du ko nangu voilà <laughs> léegi euh, euh, euh, ci kaw noonu nag moo tax lenn ci borom xam-xam yi ne mais waa kon léegi instant bi parce que bu yoneen saa saa ne laa tuqbalu salaatun bi ghayri tuhur kon bu boobaa mooy du ñu ko nangu loolu côté nangu bi la wax est-ce que ça veut dire du wér ndax wér nangu ñaari mbir la yu bokkul ndax nit mën naa def loo xam ne ci biti nii niñ ko ko sante def na ko waaye ruux gi new day ngëstal par exemple te borom bi man amila amalan man amila amalan ashraka fihi ghayri taraktuhu wa shirka waaw ana aghna shuraka'i an shirk la yeneen saa salaam ci hadiisul qudsi mu ne borom bi nee na képp kuñ may bokkaaleel maa ngi na doyloo deñ ci bokkaale ko ci képp kuñ may bokkaale képp koo xam ne jëf na fi ab jëf daal di ma ciy bokkaaleel dara dinaa ko bàyyeek la may bokkaaleel léegi nag bu dee da ngaa jëf jëf joo xam ne yow jaamu yàlla la tudd julli la taxaw nga tari nga faatiha allah takbiratul ihram jublu am nga njàpp jublu qibla yooyu yëpp def nga ko ah, respecté tuma'nina bi dal geeg intidaal geeg yemoo geeg lépp def lépp waaye sauf que lépp c'était pour ngis te loolu yàlla du ko nangu te pourtant ci biti dañ naan julleem wér na <laughs> voilà loolu bon loolu c'était juste pour préciser loolu ci wàll wi eh, loo xam ne nuqta muhimma la boroom xam-xam yi loolu nag taxuñoo jóg ci shara boobu dañoo taxul a jóg voilà te ne bon est-ce que kon ci hadis bi kon lañ mën a tegtaloo wax loolu quoi <laughs> waaw mais waa jumhur dañ naan la voilà ak hadis sayna Abu Hurayra bi in eh, eh, eh, la yaqbalu Allahu salata ahadikum ila tawadda hatta yatawadda loolu moo ngi ci mooy borom bi du nangu julli kenn ci yéen bu dee daa tojal lu dul moo xam bu mag bi wala bu ndaw bi lu dul mu laablu laablu nag ñaar la soit ndox bu fi ndox newul li nga xam ne moo koy représenté mooy taxaw taxawaayam muy tiim voilà kon loolu lu ama am solo léegi nag kon waa jumhur rahmatullah alayhi kon gisoon nañ xadis boobu de ce fait que mooy ñenn ñi dañu ne comme que loolu la te yoneen saa saam fii dana salaa laa tuqbalu salaa laa yaqbalu allahu salata ahadikum ci sayna Abu Hurayra radiyallahu anhu yàlla du nangu julli kenn ci yéen ñu ne comme que yonent bi saa saa moo ko tuddee ci salaat ba pare sallu ala saahibikum te nee na xamal nañu fii ne yàlla du nangu benn julli kon dañuy xam ne kon julli néew julli la waaw julli la léegi nag comme que julli la kon nag la nga xamante ne nii qiyaas bi day dox foofu la nga xamante ne julli ji ñu xam moo xam farata wala naafila nit du ko def lu dul daa fekk mu am njàpp lu dul daa am laab moo xam laab goo xam ne comme niñ la ko waxee léegi moo xam maa iya la wala turabiya moo xam boo xam ne ci ndox la wala euh, li nga xamante ne mooy suuf léegi nag loolu moo tax boroom xam-xam yi nag ne kon nag bu boobaa lépp ci ñoom kon jullit néew dafa laaj li nga xamante ne mooy laab waaw waaw li annaha salaata julli la waaw ba pare yoneen saa salaam gisoon nañu xadiis bi nga xamante ne bi ñuy wax gëneelu jullee néew yoneen saa salaam bokk na ci yi nga xamante ne nii moo ko tuddee man shahida mooy baabu salaati ala al mayiti ah foofu wa tashiihi xadiis neuf cent vingt-neuf mu ne man shahida al janaazata hatta yusalli alayha tépp ko fekk ah, néew bu ñu koy waajal ba ñu koy jullee kon loolu yoneen saa salaam moo ko tuddee julli non kon nag loolu julli la te xamal nañu ne fekk ne la tuqbalu salaatun bi ghayri tuhur kon nag ci kaw noonu ñoom ñu ne loolu la kon nag laab daa nekk loo xam ne manu la ñàkk ci julliñ ñëw képp ku fi julliñ ñëw te amoo jàpp yow de toute façon yaa ngi mel ni ku doon julli euh, tàkkusaan te amoo jàpp mooy santé sera yeen voilà mbir mi du dox voilà léegi <laughs> kon ak yooyu euh, voilà ak li nga xamante ne am na riwaay yu ne keroog an-Najaashi bi mu génne àddina dana sallu ala an-Najaashi ñëw leen ñu julli ci an-Najaashi kon loolu julli la hmm? kon euh, waaye sauf que julli ji daa am farq am na tekkantal ak li nga xam ne mooy julli ji xam moo tax al imaamul Buxaari mu ne sammaaha salaa wa laysa fiihaa rukuun wala sujuud waaw wala yatakallamu fiihaa wa fiihaa takbiirun wa tasliim mu ne julli la ko Yonent saa sallam tuddee de waaye nag. bokkul du julli ji nga xam day am ruqon de julli wax nañ la ko waxate la ko bul erreur nga ñëw parce que kilifa nga moo tax kilifa nga ngaa war a xam sa diine ñëw fenn ñu ne la kaay ah fekk am kenn ci taalibe ku wàññeeku ñu ne ah sëriñ bi ñëw na ça fait l'occasion cay jii xéewal ay way jële jii xéewal waaye lu de sëriñ bee bi ñëw premièrement mu ne gaay iqaam leen gaay ah sëriñ bi daa amul iqaam de ba bare ba mu ne allahu akbar eh, tari fatiha teg ci saar léegi eh, xam nga loolu benn affaire la <laughs> lii booba ba fàttali <laughs> mooy mooy mooy mais attention parce que wax nga ci kii mais man bu ma juumul est-ce que loolu man nga nekk julli néew hein ba pare daal di ciy teg saar <laughs> ñu ne loolu am na benn xadiis bu koy wax Euh, am la benn xadiis bu koy wax ki ni Seydina Ibn Abbas keroog bi nga xam ne ci la euh, julli mooy riwaayaat yi ñëw di wax Seydina Ibn Abbas radiyallahu anhuma keroog dafa bi mu jullee wax tari Faatiha am na boo xam ne dañ ne da koo def ba pare tari Faatiha teg ci saar loolu dafa tax ku mel ni kii al imaam ash-Shawkaani mu ne loolu dañ ciy jànge ne yoonalu tari beneen saar ah boole ko Faatiha ci boo julli janaata nga ne saa yow si yi moom tumuranke ma ne parce que ñoom fi ñu ko teg dañ ne xadiis boobu voilà am na riwaay boo xam ne dane Seydina Seydina Ibn Abbas radiyallahu taala jàngul jàngul Fatiha kese waaw te loolu eh, eh, dane eh, nii la ko waxe dane parce que al imam al Shawkani bi mu ko indi bi muy sara loolu li al Majdub ibn Taymiyya di maamu al imam ibnu Taymiyya menn ci muntaqal axbaar baabu alqiraa wa salaa ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam fiiha muy chapitre euh, buntu 23 bi buntu jàng ak julli ci yonent bi alayhi salaam ci julli néew mu indi hadis bi nga xamante ne an ibni abbasin radiyallahu anhuma annahu salla ala janazatin fa qaraa bi fatihatil kitab wa qala li ta'lamu annahu min as-sunnah hadis boobu imaamul Bukhari sorono gis nañ ko wa Abu Dawud at-Tirmidhi yooyu gis nañ ko wax nañ ko bii wees wa sahahahu eh, eh, imam at-Tirmidhi wéral na ko al wan-Nasa'i imam an-Nasa'i mu ne wa qaala fiihi te wax na ci yenn ci ñii nii ci an-Nasa'i fa qara'a bi fatihati al-kitabi wa suratin wa jahara falamma faragha qaala sunnatun wa haqq mu ne foofu Ibn Abbas dafa jàng fatiha ba pare teg ci saar te loolu lépp ci kaw la ko ba pare daal di ne qaala sunnatun wa haqq ne lii nag mooy sunna te mooy dëgg loolu nag dafa tax ku mel ni ñoom al imaam ash-Shawkaani rahmatullah alayhi mu ne gis nga lii nag wasuura bi day wane ne kon yoonalu que ne eh, eh, booy jullit ñëw non seulement mën nañ ci tar ci aay eh, saar bu njëkk bi kabaar bu njëkk bi faatiha waaye mën nga cee teg saar voilà ba pare xam imaam ash-Shawkaani ne lii nag wala mahiisaanil masiir ila daalik amul fooy jaar ba daw ne loolu man da nekk parce que hadis bi wane ne dañuy caale sa bon am na yeneen saxaaba yu yu yu yu wane loolu waaye Ibn Abbas moo ci gën a siiw keneen jàng Fatiha ak saar saar bi moom am na riwaay bu ne ci la kon nag ku jàpp ci Fatiha bi bu boobaa foog saar bi it mënoo ko daw da nga ko ciy boole rek <laughs> li annaha ziyadatun xaarija min maxrajin saxiix waaw ak yokk la saar bi ci benn ci ni ñu ko solowee yoo xamante ne nii génn waay waay boo xam ne bu wér la voilà mu ne wayu ayyidu wujubu qiraati surati fi salati al janaaza al ahadith al mutaqaddima fi al baab wujubu qiraati al fatiha min kitab as salaa fa inna zahira fi kulli salaa mu ne li koy dëgëral bokk na ke ne waru jàng beneen saar ci julli ñëw mooy hadith yi nga xam ne ñoo jiitu ki <laughs> buntu bi xam mën waru tari fatiha ci téere ci julli bi ci téere bi fa inna mu ne loolu leer na ci bépp julli la te julliñ néew liñ wax sànq te leeral ko loolu eh, li nga xamante ne nii mooy eh, lu mën a nekk la voilà wax nañ la wax ci kaw bi nag nee na da ko waxoon ngir jàngale waaw am na nag lenn ci Shafi'i yu naan bu dee guddi la day wax ci kaw bu dee day jullee néew imaam bi eh, di guddi da koy wax ci kaw waaw bu dee nag du guddi mu wax ci suuf comme ni naafile yi demee ak julli guddi yi waaye waa jumhur dañ ne noono hmm? noono julli fatiha néew da nga koy wax ci eh, yellu loo xam ne doo ko wax ci kaw eh, kon mu ngi noonee quoi ndax imam ibn abbas daa am tax tax bu tax radiyallahu anhu ma am mu wax ci kaw mooy dama ko def ngir xamal leen jàngal leen xamal leen ne lii mooy na kon lii dama ko ndor na fàtte voilà mooy eh, mooy lii nag bon neewuñu moo gën a dëgër bon euh, mën nañ ne bon yeneen riwaayaat yi ñoo gën a bari te indiwuñu ci eh, jàng saar bi kon nag lii moom ziyaadatu siqa la ko jàppe imaam Shawkaani te ne moo tax mu ne lii amul fan wala maxiis an il masir ila daalika li xaar ziyaadatun xaarija mooy ziyaadatu siqa rek waaw min maxrajin saxiix comme que bu wér la te nañ ko solowee yokk boobu kon nag ñu koo bàyyi fii eh, jàpp ci lee lool bon eh, lool gisinam la mais ñi nga xam dañu jàpp ne te mooy jamaahir que ne saar kese la loolu dañuy jàpp na lii mën na nekk suduz loo xamante ne dafa beru voilà mais li nga xam ne ñoo ëpp te soloo ko te booy nootal bokk na tamit ci critère nootal nga jàpp ci ñi nga xam ne ñoo ñi dëgër te ëpp ñoom li ñu wax nga gën a jàpp loolu ko koo xam ne moom ah possibilité mu juum daa am comme que ñi ñi ñoom ñëpp a dëgër te ñi ëpp moom lee lañ wax kenn moo ci yokkul yi moo tax ci ziyaadatu siqa côté boobu foofu la boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ci ci wutee waaye wallahu taala alam kon nag mu ngi noonee <laughs> kon eh, eh, li ñu bëggoon a wax fii te ñu nekkoon ci mooy te ne imaamul Buxaari yi lim ne woon eh, julli yeneen saa salam dafa tuddee julli néew julli waaye amul rukkoo amul sujud waaye te waa ji du ci wax ah. hmm? waaye am na takbir allahu akbar am na li nga xam ne mooy sëlmal waaw waaw mu ne wa kaana ibnu imaam ibnu al-Buxaari yi mu ne te imaam sayyidina ibnu Umar la yusalli alayha illa tahira doonul woon jullee néew lu dul ne daay fekk mu laab waaw yii nag ñu nekkoon lii mooy wane ne lii lépp <laughs> hein day wane ne waay sawaay eh, lii lii lii lii julli néew manu ñàkk li nga xamante ne mooy lii mooy wax bu njëkk bi ba léegi ci lañ nekk xaw da gudd que ne julli néew dafa laaj li nga xamante ne mooy laab tey waaw moo tax al imaam al xa eh, kii al xaafid ibn mu ne eh, imaam ibn Abdul Barde daal dinay toxal ak dëppoo Euh, que ne chartal li nga xamante ne mooy laab ci jullit néew lu dul ci ash-Sha'bi ash-Sha'bi daal euh, moom moo ci génn rahimahullah taabi'i boobu taalibi ñoom Mawlana ibn Amr ak ñooñee radiyallahu anil jami' moom moo jàpp ne déet ak Mawlana ibn Abbas ñoo ñëpp ay sëriñam lañu woon moom Abu Amir Amr Abu Amr ash-Sha'bi rahimahullah moom moom moom dane déedéet waaw jullit néew jaru ko waaw Euh, mu ne te loolu nag Ibrahim ibn Ulayya mooy kan Ibrahim ibn Miqsam ibn Iqra Ibrahim ibn Ismaïl ibn Miqsam al-Asadi moom lañ naan ibn Ulayya waaw Ibrahim ibn euh, Ismaïl non Ismaïl ibn Ibrahim non kii mooy baayam waaw Ibrahim ndax kii la euh, moom la moom la lu wax ni <laughs> Ismaïl ibn Ibrahim ah mu ne moom daal dinay dëppoo nag moom ki nga xam ne mooy e, e, ibnu Ulayya dëppoo nag moom ci loolu que ne waaw Ash-Sha'bi li mu wax loolu la quoi julleeg néew ah loolu aajowul jàpp quoi waaw non non non y a pas y a pas besoin de jàpp quoi ah c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas qui quoi ah bokku ci. waaw ah, ah eh, eh, Ibrahima moom dama foog ne dafa juum parce Ibrahim la wax euh, Ibn Ulayya te Ibn Ulayya ki ñu ko xamoon mooy Ibra mooy Ismaïl Ibn Ibrahim voilà Ibn Miqsam al-Asadi si yowoon ci Ibn Ulayya ndax yaayam waaye fii euh, moom da ne Ibn Ulayya euh, Iba wa Ibrahim ibn Ulayya damay ragal dañoo suti te loolu loolu la war a demee parce que Ismaïl. ibn Ibrahim ibn Miqsam al-Asadi ibn Ulayya eh, mu ne wa naqala wa nuqila ghayr wa nuqila ghayru an ibn jarir at mu ne lu mel nii itam solo nañ ko ci keneen ila wa mu dëppook ñoom ala zalika mu ne wa huwa madhabun shaad ne lii nag madhab la boo xam ne mooy kon al imam ash-Sha'bi al imaam Ibn Ulayya naka noonu ki nga xam ne mooy al imaam Ibn Jarir at-Tabari ñoom rahmatullah ñoo jàpp ne jullit néew moom jarul li nga xamante ne mooy jàpp waaw loolu moom dara la ci du chart voilà waaw jullit ñi moom man ngaa bañ am ki waaw kon nag euh, waaye loolu euh, ginu la dëgg la waaw euh, loolu la léegi nag. Eh, kanta al imam an-Nawawi imam an-Nawawi moom ni ko waxee daa gën a dur xam nga imam ibn Abdul Bar gis nga li wax ne lii madhabun shadh la kanta al imam an-Nawawi ci al-Minhaj sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj moom ni mu baleewee wax ji moom daa xaw a dur <laughs> <laughs> waaw waaw moom daa koo bale goo xamante ne nii bon euh, amaana en tout cas li gën euh, kii la ñuy wax li gën a modéré daal mooy waxu al imaam ibn Abdul Bar waaw rahmatullah alayhi loolu moo gën a modéré ci wax yi kanta moom da ko fëlën fële ne loolu baatil la <laughs> waaw parce que dane nii la ko wax nii la ko wax wa ajma'atil ummatu ala tahrimi as-salati bi ghayri at-tahara min ma'in aw turab wala farqa bayna as-salati al-mafruda wan-nafila wa sujudi at-tilawati wash-shukri wa salati al-janaza illa ma hukiya an ash-Sha'bi wa Muhammad ibn Jarir at-Tabari min qawlihima tajuzu salatu al-janaza bi ghayri tahara wa hadha madhhabun batil <laughs> wa ajma'a al-ulama ala khilafihi waaw walaw salla muhdathan ah wala muhdisan mooy mu mu mu mu daal di eh, tojal mutaamidan tay ko bila udrin asima wala yakfur indana wa inda al-jamaahir wa hukiya an Abi Hanifata rahimahullahu taala annahu yakfuru li talaa'ubihi waaw mu ne boroom xam-xam yi euh, euh, daño mooy bi muy sara euh, la tuqbalu salaatun bi ghayri tuhur wax nañ la imaam Muslim dafa wëndi voilà hadiisu mu ne boroom xam-xam yi daal di nañuy dëppoo ko ne ci xaraamal gu ñu xaraamal as-salaat di julli bi ghayri tahaara ci loo xam ne laat min maa in moo xam mooy laab boo xam ne laabu ndox la aw turaab wala suuf comme niñ ko wax woon wala mu ne lii nag amul benn luñ ciy seppee luñ ciy euh, luñ ciy xaajale diggante bayna salaatil mafruudati wan naafila doo xam julli farata la wala naafila c'est la c'est du pareil au même benn la kenn du julli lu dul nga am jàpp mu ne naka noon sujudu tilaawa loolu sujudu tilaawa moom daa am tamit euh, li nga xam ne mooy <laughs> wute yaa ah. parce que laal alxuraan est-ce que la ñoo war a am jàpp ci boppam am na wute waaw même bu dee du wute bu foor noonu mais am na wute est-ce que bala ma koo jàng wala bala ma koo téye mushaf yi damaa war a yor damaa war a euh, jàpp wala yu mel noonu loolu sujudu tilaawa bi da ciy àndaale moo tax loolu wa shukr ak sujudu shukr tamit waaw loolu it wuute la wa salaatil janaza gis nañ ko ñoom euh, mu ne loolu tamit ci la illaa lu dul ñi dëppoowul ci lii rawatina salaatul janaza mooy li nga xam ne moom nañ soroo ci Shaabi ak Muhammad ibn Jarir at wax nañ la fële al imaam al xaafiz ibn Abdul Bar euh, waxu la ñoom kese ala nee na ibn Ulayya moom Ibrahim ibn Ulayya la waaye euh, wallahu taala alam Ismaa'il la ibn Ibrahim ibn Ulayya ndax moom la yaayam tuddoon Ulayya mooy sab dafa kii ba rek Ismaa'il ibn Ibrahim ibn Miqsam la ah, ibn Ulayya rahimahu rahmatullah ala al jamii keneen lu dul liñ soloo ci ash-Sha'bi ak Muhammad ibn Jarir at-Tabari ci wax yi nga xam ne ñoom ñaar moom ñoo wax ne tajuuzu salaatul janaaza bi ghayri tahaara kay ne man nañoo jullee nii yow wax ci loo xam ne amoo laab mu ne wa haadaa lii nag mazhabun moom jëmuwaay la boo xam ne baatilun bu neen la wax naa la nag waxu imaam al-Haafiz eh, Abdul Barr rahimahullah moo gën a modéré te moo gën a eh, yelloo daal ci boroom xam-xam yu toll nii bu ñu waxee malgré bu ñu àndul ci li ñu wax ñu bañ a wax ne seen wax baatil la voilà parce que eh, am na farq quand même mooy diggante salaat booy seetee. Eh, ñoom parce que dañoo gis ne julli dëgg la yeneen saa san tudd na ko julli tudd na ko mais après est daa tax mu nekk comme julli ji nga xam ne mooy julli ci juróom comme yi ak julli naafila mais bokkul baax na ba julli ji amul ruku amul sujud amul yooyu yëpp amu ci voilà amul tashahhud amul dara loolu yëpp amu ci kon nag bu dee bokkutul est ce rek doy na ah loolu mooy am na lu ñu leen mën a déggale lool même bu dee ne du pour dëgëral li ñu wax mais moo tax boroom xam-xam du waxu falaa ba ñu ne baatil la quoi voilà mooy euh, loolu tamit euh, dañ ci bàyyi xel ak ku ko mën a wax nag ak lu màgg-màgg euh, yow taalibe bi boo ñëwee ci gannaaw bul ñëw rek di wax wax yooyu mel noonu surtout ñoo xam ne boroom xam-xam la voilà yoo xamante ne dañoo joxe seen avis te seen avis am lu mbaxmal lu mu man a luñ ko man a yenn waaw loolu maadaama mu ngi am voilà waaw tant ki dul boroom xam-xam wax naa la ko waxati ko waxati ko koo kenn du ko corriger dañ koy duma dañ koy yar voilà parce que amul di wax. voilà kooku waxam kenn du ci bàyyi xel yàlla tere ñu koy citer waaw kooku mu wax mu ñàkk a wax moo gën ci moom muy wax parce que bu waxee it ay waxam tekkiwul dara te kenn du ci bàyyi xel voilà léegi nag mën naa nekk koo xam ne ci yéen ku màgg la mais du boroom xam-xam ndax euh, loolu ñoru ko yitteelu ko même bu dee nee yéen ñëpp moo ngeen topp jàpp ngeen ne moo fi gën waaye xam-xam du affaire am euh, kooku kenn du ko ci boole kooku am nii lañ koy boole ci awaam yi moo tax wax ne baatil la lool day xaw a foor voilà wax ne lii imaam ibn Abdul Bar ne lool mazhabun shaz loolu da waay la boo xam ne bu bu beru la moo gën a yelloo euh, wallahu taala alam waaw léegi mu ne wa ajma'ul ulama xilaaf boroom xam-xam yi yëpp nag dañoo dëppoo di boo génnee wax yii ñoom seen wax ji ci lu wute gi waaw léegi nag mu ne waa ji bu dee daa julli muhdisan daal di nekk koo xamante ne nii dafa euh, euh, tojal tay ko bilaa uzrin ci loo xam ne amul benn ngànt lii nag ci julli yi lay wax moo jullit farata yow ma ñëw julli sa jàpp toj nga tay ko au lieu nga arrêté nga continuer waaw mu ne ko def na bàkkaar bu rëy moom waaye nag taxul mu nekk euh, yéeféer xam nga lii la imaam kii wax ne imaam al-Akhdari al-Akhdari euh, rahimahullah Abdurrahman ne moom ci Maliki yi moom loolu Maliki la ba pare mu ne lool képp ko am dafa julli te amoo njàpp kooku faqad kafara wal iyaazu billah waaye loolu du mazhabu maliki de voilà loolu wax la ju beru doo xamante ne nee na loolu nag lu ñuy eh, hmm? non seulement wala eh, bila udrin wala yakfur indana wa inda al jamaahir jamaahir ulama dañ ne non du kooku du nekk taxul mu nekk yéefér mu ne wax wakiya an abi hanifa loolu nag solo nañ nettal nañ seyna abu hanifa eh, al imam an-nu'man sëriñu Hanafiya rahmatullah ala no yakfur que ne kooku moom day day nekk yéefér li talaaw bi parce que day fontoo diine ji quoi waaw day fontoo symbole bu toll di julli mu koy fontoo tey xam ne amul njàpp muy julli waaw parce que loolu même bu dee utaluñ ngànt waa ji mooy li gën a dëgër mooy waa ji nekkul yéefér ba mu des ne bu dee ne day saboote diine moom moo ko tey xam nga nit man naa julli amul njàpp parce daa am kersa du ak kersa non non du kersa nee na daa kay loolu mooy baat mi ndax la al haya la yati illa bi xayr waaw wala oh, gis nañ ci xikma yi que Seydina <laughs> Imraan daal di koy grondé kay. way yow maa ngi ne leen gën a saasalam nee na nga may nettali ci sa këyit yi way <laughs> Bushayr ibn Ka'b ah. kon loolu euh, euh, euh, loolu noonu taxul ñuy wax mooy. nit mën naa julli par exemple jàppam toj mu am kersa génn ci mbool man am kersa mu ruus <laughs> voilà mu ruus nee génn ci mbooloo mi ñu koy gis xam ne mu jàppam daa toj mu continuer julli noonu après ne bu ma demee après sama kër mu julliwaat xam nga lool mën naa dal ni même bu dee waxuñu ko ngir eh, daal di eh, eh, utal ko ngànt non loolu du ngànt loolu du lu mu war a def waaye nit loolu mën naa nekk te loolu est-ce daa tax kooku nekk yéefér waaju du yéefér ah, bi kaafir a ah. ah, waaju non non non faut pas dire que c'est yéefér la kon noo tax laxdar yi boo xoolee loolu loolu noonu du mazhabu Maliki de voilà lool mu wax noonu déedéet loolu du mazhabu ñi nga xam ne ñooy al-Maliki rahmatullahi ala al kon euh, mu ngi noonu euh, kon daal masala boobu lañ fàtte woon masalaam est-ce que jullee néew daa laaj laab wala laab kon li gën a dëgër insha allahu taala mooy ah kay waaw da jàpp bu dee jàpp nga war a wala bu dee da ngay tiim nga tiim voilà bu dee ndox amu fi wala alhamdulilah am na fi waaye mënoo ko utiliser bu boobaa da ngay tiim ci li nga xam ne mooy li gën a dëgër ci wax boroom xam-xam yi insha allahu taala wal ilmu nag inda allahi wa taala wallahu taala alam léegi ci kaw noonu kon affaire bi sax mu gën a jël suñu kii bi kon fa amal adiya bii di ñëw lii la li nga xam ne kanta ñaan yi nga xam ne moom almasura moom lañu toxal jële ko ci yonent bi alay saas ba'da takbira mooy ginnaaw bi nga tag ak saali ñetteel bi nga xam ne da war a ñaanal néew bi nag léegi nag mu commencé nag ne la nag mu ngi nii fa minha bokk na ci léegi nag indi xadiis yi nga xam ne waxoon nañ la ne la moom lay indi moom al imaamu al an-Nawawiyu an-Nawawiyu uh, la ta'ala muy six hadis kon bii di ñëw dañuy ñëw rek dugg nag ci hadis neuf cent trente Abi Abdirrahman Awf ibn Malik radiyallahu anhu al-Ashja'i foogoon naa ne tey moom la ñuy def waaye kazaalika naka nii la ko bi uh, defe ta'ala a'lam